لنا حبل yonent ya alayhimu yàlla daf leen a yónni ngir ñu jottalil ko diineem ci ngir ñu xamal nit ñi ne yàlla rekk mooy ki ñu war a jaamu ci dëkk amul niroo moom borom bi subhaanahu wa te amul dendandoo dañu leen yónni ngir ñu tere nit ñi jaamu ay xërëm ak leneen lu dul yàlla bu ñu delloo ci alquranul karim mbokk yi dinañu fa fekk lu tolloog fukki aaya ak ñett yuy tegtale ci ne yonent yi dañu leen yónni ngir ñu woo nit ñi jëme leen ci yàlla bokk na ca kàddu borom gi subhanahu wa gi muy wax ne wama arsalna min qablika min rasulin illa nuuxi ilayhi annahu laa ilaha illa wunu la jiitu benn yonent solo wunu ko lay dëgg te moo di amul jeneen yàlla judul man kon na ngeen ma jaam bokk na itam ci li tax ñu yónni yonent yi mooy ñu woo nit ñi ci ñu topp diine joo xam ne day dajale mbokk yi waaye du tàqale diine joo xam ni benn la muy diine ju wér joo xam ne nanguwut way gëm ña ku ne di sos sa yoonu bopp borom bi subhaanahu taala dafa wax ak yonentam ne leen an aqimu diina wala tatafarraqu fii na ngeen taxawal diine te bu leen cay teqali ko bokk na ci mbir yi tax yàlla yónni ay yonentam mooy ngir ñu bégal wey gëm ñi yàlla ci xéewali aljanna ju tedd waaye itam ñu xupp way bokkaale ñi ak wey weddi ñi ci mbugalum safara mu tar ba'da a'uuzu billahi min ashaytaan arrajim wa ma nursilu almursalina illa mubashirina wa mundirin duñu yónni yonent yi lu dul ngir ñuy bégle di xuppe mbokk yi yàlla la soob mu def yonent yi ñu doon ay royuwaay yu mag te tedd yoo xam ne nit ñi mën nañoo xool ci seenug sellal ci woote gi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla ak ci seen jikko ak i melokaan yu màgg te rafet ngir nit ña jéem leen roy ca loola bi billahi min ashaitan rajim laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana am ngeen royuwaay wu jekk ci yonentub yàlla yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp te nangul allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay incha allah yaa muqallibal quluubi thabbit quluubana ala diinik allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain الحبل من الأرض للسماء مبشرين ومنذرين مبشرين